tey ñu war a continuer nag tarjama bi nga xam ne ci lañ newoon di tarjama seydina abdullahi ibn salaam radiyallahu taala anhu wa ardaah comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam agsee nee na ma ñëw falamma ra'aytuhu araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kaddaab ci laa xame ne xar kanamam bii du xar ku dul wax dëgg mu dem ñëwaat nee na bi ma ñëwee bi ma ko gisee noonu li ma njëkk a dégg ci moom moom alayhi salaatu wassalaam mu ngi naan yaa ayyuhan naas afshu salaam wa at'imu ta'aam wasilul arham wasallu billayli wannaasu niyaam tadxulul jannata bisalaam allahu akbar nee na maa ngi ko dégg mu naan yaa ayyuhannaase yéen nit ñi afshu salaam wasaare leen nuyoo wa at'imu ta'aama ngeen leel ñaam wasilul arxaama ngeen dox jokk mbokk wa sallu bil layli ngeen di julli guddi di naafila naa su fekk nit ñi seen xaal niyaamun ñu ngay nelaw bu ngeen defee ñeent yii de tadxulul jannati di ngeen dugg àjjana bi salaamin ci li nga xamante ne mooy jàmm loolu gisoon nañu ko ak laaj yi nga xam ne moom la ci tegoon comme ni ñu gisoon riwaaye yi ci saxiixu euh, seydina Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari raxmatullaahi aleyhi eh, tey nag ñu war a continuer kon fi ñu yemoon riwaaye boobu noonu gisoon nañ ne imaam al Buxaari soloo na ko waaye imaam <clears throat> al Xasanul Basri raximahullah nekkoon ta taabi'i bu mag boobu eh, <clears throat> boo demee ci jaami'ul bayaan dinga fa fekk xadiisu seydina xasan al basri bi raximahullah mu jaar ci yoonu xadiis bi jaar ci yoonu muhammad ibn bashaarin di bundaar an muhammad ibn jaafar mu jëla ko ci muhammad ibn jaafar di gundar an awf mu jëla ko ci awf ibn abi jamila moom Awf daldi koy jëlee ci seydina alxasanul basri raxmatullaahi aley moom bi nga xamante ne nii moom imaam alxasanul basri raximahullah moom riwaayam bi nga xamante ne nii ci la nettali lii muy li nga xam ne moom lañ gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi abdullah ibn salaam dikkee ci jour boobu wax ak moom ba pare mu laaj ko laaj yam ko laajoon ne ko kenn du ko xam ku dul yonent mu tontu ko ci mu ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah mu ne maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci yàlla ci jàmm ci yoon ci dëgg ku dul buur yàlla te maa ngi seede ne yow ndaw yàlla na aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko nag ah sama ñoñ ñi nag qawmun buhtun wala qawmun buht ñoom dañu nekk ñoo xam ne ñu mën a exagérer lañu wax wax yoo xam ne nar yu tooy xepp lañuy def ku ko dégg tiit kon nag laaj leen may kan laata ñuy yëg ne tuub na bañ ko ko laajee riwaaye boobu xadiis boobu ñu ne moom mooy suñu boroom xam-xam mooy suñu fóori di doomu suñu fóori di suñu boroom xam-xam di doomu suñu boroom xam-xam xadiis boobu noonu imaam al xasanul basri moom bi mu ci solo dane bi nga xamante ni ci la seydna abdullah ibn salaam génn ne leen man nag yonent mi alayhi salaatu wasalaam waa bu tuuboon nag ñu ne ma'aadallah ay way way yal na ko yàlla soril loolu waaye muy tuub mu ne ko génnal mu génn ñëw seede ne yonent bi salaatu wassalaam euh, yàllaa ko yónni imaam alxasanul basri mu ne qaala abdullahi ibn salaam ci riwaaya boobu wa anzala allahu buur yàlla daldi wàcce ci suuratul ahqaaf euh, muy aaya suuratul ahqaaf aaya mu ne boobu la suñu boroom daldi wàcce bi mu naan qul ara'aytum in kaana min indillahi wa kafartum bihi wa kafartum bihi wa shahida shaahidun min bani israa'iila ala mithlihi fa aamana wastakbartum inna allaha laa yahdi alqawma alzaalimiin mu nekk la boroom bi subhaanahu wa ta'aala wàcce ci suuratul ahqaaf aaya fukku di aaya diis mu ne qul araaytum yow waxal alayhi salaatu wassalaam araaytum ndéem gisu ndax gisu ngeen in kaana bu dee ne lii nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam di leen woo jëme ci muy alxuraana ak wéetal borom bi subhaanahu wa ta'ala yéen yahuud yi te ko moom alayhi salaatu wassalaam bu dee ne gisu ngeen ne lool bu dee ne dafa nekk mina indillaahi bàyyeekoo fa borom bi subhaanahu wa taala wa kafartum bihi yahuud yi ngeen daal di koy weddi dina ko yow yonent xamuñu ne kom niñ gisoon ci riwaaye bee ñu weesu ci jataay bee weesu ne aanoo ah, yonent bi alayhi wassalaam ne leen ne leen waylakum ne leen ñay toskare ñeel na leen ragal leen yàlla te xam ngeen ne man nii ndaw yàlla laa ñu ne ko ah non non loolu xamuñu ko mu ne kon gisu ngeen bu dee ne loolu fa borom bi subhaanahu wa ta'ala la jóge wa kafartum ngeen weddi bihi yéen yahuud yi ba ngeen weddee nag yéen yahuud yi wa shahida mu daldi seede shaahidun aji seede min bani israila bokku ci yéen bokku ci waa banu israil nee nañ kooku mooy Abdullah ibn Salaam ala mithlihi lu mel ni seede li nga xam ne moom la leen alayhi salaatu wassalaam di woone leen moom yàllaa ko yónni fa aamana moom moomale mu tuub muy Abdullah ibn Salaam daal di gëm wastakbartum kantaa yéen ni ci des dig yahuud yi ngeen dalli kilifaay yahuud yi ngeen rëy rëylu ne du ngeen topp li nga xam ne mooy li yoon muy dëgg inna allaha buur yàlla laa yahdi nekkul nag koo xam ne day ginde alqawma nit ña nga xam ne alzaalimiina yaaji tooñaakoon lañu inna allaha buur yàlla laa yahdi nekku fi sax di gindi alqawma nit ñi nga xam ne alzaalimiina ay tooñkat lañu riwaaye boobu ñépp <coughs> góor ñu ci nekk ñu dëgër lañu bam des ke ne seydna alxasan alxasan ibn yasaar al basri rahimahullahu taala moom jëlewul ci mooy déggewul directement ci abdullah ibn salaam kon ñu gis ne am na loo xamante ne nii <coughs> mooy dafa am ku sote euh, ci riwaaya boobu que ne loolu noonu ci loolu la wàcc naka noonu kon dañuy gis ne ci wax jooju loolu ci seydina abdullah ibn salaam la wàcc aaya boobu waaye <clears throat> imaam Maalik ibn Anas rahimahullah dafa solo di boroom ngir mi ci am ci Muwatta naka noonu imaam al Buxaari solo na ko ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj ñu jële ci yoonu ñoom ñépp ñu ko jële ci yoonu imaam Maalik rahimahullah imaam Maalik jële ko ci Saalim abin Nadr sëriñam bi Saalim abin Nadr an Aamir ibn Sa'd mu jële moom ci Aamir ibn Sa'd rahmatullah alayhi mu jële ci baayam di kan Saad ibn Malik Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda nee na Seydina Saad wax lu ci Seydina Abdullah ibn Salaam mu bokk ci manqabaam yi ci jalooreem yu mag yi moom Seydina Saad ibn Abi Waqqas mu ne maa sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaquulu li ahadin innahu min ahlil jannati illaa li abdillahi ibn salaam allahu akbar moom seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu mu ne maa sami'tu masumaa dégg man Sa'd ibn Abi Waqqaas moom gisoon nañu tarjamaam xam nañu mooy kan haadaa xaali fa aruun fa ayyukum fa aruni fa ayyukum yuriyani xaala loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax di faral di wax bu ko ma a gis naan haadaa kii di ñëw de bu ko gisoon muy ñëw di dégmal danaan haadaa kii xaal yi mooy sama nijaay fa ayyukum yéen ñi toog ak man sama saxaaba yi maa ngi leen di laaj kenn ci yéen na jóg wan ma nijaay ju mel ni Saad sama nijaay man Saad ibn Abi Waqqaas Allahu akbar anhu wa ardaah mu ne moom Sa'd ibn Abi Waqqaas wa kaana min al-mubashiriina bil janna bokk na ci diis ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bégaloon àjjana ci benn bërëb mu ne maa sami'tu man Sa'd ibn Abi Waqqaas masumaa dégg rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla li yaquulu li ahadin muy wax kenn kenn laa wax kenn amul kenn ku ma mës a dégg yonent mi alayhi di wax ci moom ne innahu que ne kooku min ahlil jannati ci waa ajjana la bokk illaa li abdillah ibn salaam lu dul abdullah salaam rek laa mas a dégg man Sa'd ibn Abi Waqqaas yonent mi alayhi wax ci moom ne kooku ci waa ajjana la bokk mu continuer mu ne wa fiihi nazalat te ci moom la wàcc wa shahida shaahidun min bani israila ala mooy liñ gis sànq mu ne te ci moom la wàcc wa shahida wa shahida mu seede shaahidun aji seede min bani israila bokk ci waa banu israil ala mithlihi lu mel ni lii li leen yonent bi alayhi salaatu di woote mu daal di koy seede kene moom mii dëgg yonent la eh, xadiis boobu gis nañ ne fii darajati ala darajati siha fi gën ci lu wér la nekk ndax muttafaqun alayhi la mooy abu abdillah muhammad ibn ismail al buxaari ak seydina muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi ma ñoo ko soloo ñoom ñaar ñépp ñu jële ko ci yoonu imaam malik ibn anas moom rahmatullah alayhi soloo na ko ci muwatta te ci yoonam lañ jaar loolu nag imaam al-Hafiz ibn Hajar dane lii nii mooy dernière partie bi wa fiihi te ci moom nazala nazalat la wàcc mooy aaya wa shahida shahidun min bani Israil mooy boobu noonu ñu wax sànq ci suratul Ahqaf aaya 10 imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Fath Fathul Bari bi muy sharax hadis boobu moom dane affaire bi mudraj la mooy ne euh, mudraj mooy loo xamante ne nii ab hadis bu ñu soloo euh, yàqu xadiis bi mooy continue bi mu am ci biir contenu bi loo xam ne ki kenn ci ruwaat yi mooy kenn ci ñu soloo xadiis bi moo ko wax mais mais lan mais du ci xadiis bi la bokk loolu nag léeg-léeg nit dina ko def benn raawi dina ko def comme ni ko imaam az yi xam nga mas nañ ko fi wax ba ma ne la woon loolu waxoon nañ ko ca début ba dama lay bàyyi nga xalaat moo boobu ban moo la la doon tekki ci xadis boobu ñu doon gis ca début révélation ba mooy nasu <laughs> mu ne mooy day jaamu allayaaliya zawaatil adad loolu imaam az-Zuhri mooy que dafa doon nekk di jaamu moo yataxannasu boobu yaa Aïsha waxul tekkiwu ko mais moom moo ko ci teg moo ko ci dugal ne mooy ne da doon jaamu doon wéet foofu di jaamu allayaaliya guddi zaatil adad yu limu loolu noonu imaam az-Zuhri moo ko ci yokk lool mooy mudraj mooy ne bokkul ci contenu bi mais daa am koo xamante ni kenn ci ruwaat yi moo ko ci dugal comme hadis bi naan euh, euh, yub'athu ummati ci mi bi nga xam ne suñu boroom ne dañuy dekkil samay sama xeet non yonent mi alayhi salaatu salaam ne dañuy dekkil sama xeet ghurran mu mu mu muhajjaliina min athari as-sujuud mu ne dañ leen di seen xar kanam mooy day weex si nga xam ne place yi ñu doon jàppe bërëbu jàppukaay yi place seen xar kanam yi seen loxo yi ñu doon day weex xat ghurran muhajjaliin min athari sujud ci hadis bi mu ne fa man istataa minkum an yutila ghurratahu falyafal falyutil wala falyafal lii sayna Abu Hurayra hadisam boobu loolu noonu ne képp koo xam ne mën naa yokk loolu ba ñi nga xam ne boo liggéey boo ñëwee yowmal qiyaam loolu gën weex sa jàpp nu mu gën a sori na ko def loolu boroom xam-xam yi en tout cas ci boroom xam-xamu xadiis yi am ñu ne loolu mut mudraj la mooy b yonent mi alei salatu salaam waxu ci loolu bokku ci wala wa man ku mën a yokku sa gurra mooy loolu noonu nga def ko ñu ne loolu mudraj la loolu mooy mudraj fii itam imaam alxaafiz ibn Hajar rahimahullah lool la wax ci alfath loolu la dëgëral kënee wa fiihi nazalat lool Sa'd ibn Abi Waqqaas rahimahullah Seydina Sa'd waxu ko radiyallahu anhu waaye ki ko wax mu ne loolu imaam Maalik moo ko wax moom moo ne ci moom la wàcc wax ji lool imaam Maalik moo ko ci yokk meedu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas moo ko wax te loolu tamit mooy li nga xam ne mooy gili gën dëgër ndax ñëw na ci riwaayatu eh, Abdullah ibn Wahb di taalibe imaam Maalik bu mag boobu ñu la fi doon wax ay jamono moo te imaam ad-Daaraqutni da ad daal di koy solo euh, foofu leeral na fa ci waxu ne loolu waxu Maalik sëriñam moo ko wax moo ne moo ko wax ne loolu ci moom wa fii te moom ci moom ni Abdullah ibn Salaam la wàcce aaya boobu ndax lan ndax sax saar bi saaratu saarul lii la suuratul makkiya la mooy Makka la wàcc mais mu ngi wàcc avant kan avant Seydina Abdullah ibn Salaam di tuub ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwaguloon Madina te moom bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam ci la tuub te lii mu ngi wàcc avant loolu moo tax imaam Ibn Kathir ne même bu dee ne euh, lii. ndax ndax dafa am saar boobu saaru wàcc Makka te dañuy euh, moo tax kii boog nu mu tuddati imaam Ibn Kathir rahimahullah mu ne loolu ya'ummu Abdallah Ibn Salaam radiyallahu anhu wa ghayruhu fa inna hadhihi al-aaya makkiyya nazalat qabla islaami Abdallah Ibn Salaam radiyallahu anhu mu ne lii nii. Euh, aaya bi mooy dafa général te tamit day dugalaale même bu dee ne wàcc na avant moom mooy dëggu ci moom dëggu ci moom que ne bi nga xam ne ci la kuffaaru ko ki juif yi daal di weddee ne yonente bi alei yàlla yónniwu la moom mooy ki nga xam ne moo taxaw seede ne yàllaa ko yónni loolu dëggu ci moom ndax aaya bi dafa wàcc laata Abdullah ibn Salaam di tuub radiyallahu anhu te loolu euh, Makka la wàccoon loolu moo tax euh, imaam Masruq ak ash-Sha'bi rahmatullah ma ñoom ñu ne ma nazalat fi Abdullah ibn Salaam ma nazalat illa bi Makka wa ma aslama Abdullah ibn Salaam illa bil Madina loolu imaam Ibn Jarir rahimahullah moo ko solo te wax ji la tànn moom mu ne imaam Masruq ak imaam ash-Sha'bi rahmatullah alayhima ay taabi'i lañu woon taalibey saxaaba yi lañu woon radiyallahu anhum ñu ne aaya bi wàccul ci Abdullah ibn Salaam ndax aaya bi wàccul lu dul Màkkata Seydina Abdullah ibn Salaam moom Madina euh, la tuube euh, moom nag Seydina Abdullah ibn Salaam kon gis nañ sànk ci waxu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ci as-Saxiixayni ak Muwatta këne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seedeel na ko ne moom min ahlil jannati ci waa àjjana la bokk ah naka noonu la seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ba léegi ci xadiis boo xam ne sanaduhu xasan càllale bi bu xasan la raxmatullah yi imaam alxaakim daldi na koy solo daldi koy wéral imaam az-Zahabi daal di ciy ànd ak moom mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañ koo ëndil utiya bi qas'atin min sari fa akala fa fadala minhu fadla fa qaala yadxulu min haadha alfajji rajulun min ahli aljanna yakulu haadihi alfadla qaala sa'dun wa qad kuntu taraktu axi Umayr ibn abi Waqqaas yatahayya'u li an ya'tiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fatami'tu an yakuna hu fajaa'a Abdullah ibn Salam fa akalaha moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne dañoo indil yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn bool boo xam ne dafa def sariid sarit dafa bokkoon ci ñamu arab yooyu nga xam ne bokkoon na ci yi li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom plat boobu la ne woon moo dàq ci palaa yi mooy seen plat yi nga xam ne moom lañ xamoon ci seen gox yooyu moom boobu ko ci dàqaloon muy sarit nga xam ne am ñeex lay doon rek moo xam ne dañ ciy def ay dogi euh, yàpp yu xaw a tuuti après sotti ci mburu mu wow Euh, mu ne sarit dañ koo indil loolu boo xam day am yàpp genre tey day niroo euh, supp façon supp la ab supp boo xam ne ñeex lay doon après am ay dog yàpp léegi mu ne euh, moom alayhi salaatu wassalaam Seydina Saad mu ne dañ koo indil plat bu mel noonu moom alayhi salaatu wassalaam muy benn yàq fa akala mu lekk ci fa fadala minhu la mu am num ci desal fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu desalee bàyyi ci ndab li noonu mu ne yadxulu min hadha al fajj rajulun min ahli al janna ne dina dugg jóge ci fii bërëb bii mooy fii am fu mu joxoñ ne hadha al fajj mooy benn benn benn benn benn kii yoon ne dina jóge ci yoon bii fii nii côté bii góor goo xamante ni nii dina ci lekk dina lekk li des moo koy lekk kooku ci waa àjjana la bokk seydna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu mu ne waqad kuntu taraktu axi Umayr ibn Abi Waqqas mu ne te man bi may ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi bàyyi sama sama frère di Umayr di doomi Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas Umayr ibn Abi Waqqas mu ne maa ngi bàyyi sama frère yatahayya'u li an yatiya nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon waajal ngir fekk si ma dab si ma ñëw seet si agsi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na fa tami'tu an yakuna ma xemmeem bëgg way mu nekk sama frère bi waaye na gaaw dugg waay bam leer ma ne kon sama frère ci waa àjjana la bopp gis nga ni ñu bëgg woon seen bopp seen mbokk di seen bopp yiw neewul looy ak a neexoon kon ma bañoon a ñëw mébatoon moom mu bañoon a ñëw fekkoon koo jël mais dane comme que man moom raw na ma te lool la yàlla def nangu dogalub yàlla kom que sama frère mu ngi ma doon waajal mu ngi doon nekk sama ginnaaw di waajal ngir ñëw yàlla na nekk moom ma xemmeem lool mu nekk moom nee na nag fa jaa abdullah ibn salaam fa akalaha abdullah ibn salaam radiyallahu anhu daal di ñëw moom daldi lekk lool nga xamante ne nii mooy e, li desoon naka noonu jële nañ ci seydina abdullah ibn abbas ba léegi aaya yoo xam ne dañu ne ci moom la wàcc moom seydina sa'd ibn abi e, abdullah ibn salaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam at yi daldi soloo ci tafsiiram e, même bu dee ne xadiis bi ci càllale bi am na ci nit ña fa nekk am na koo xam ne am na ci wax waaye mooy li nga xam ne moo siiw ci mufassiruna yi ne aaya boobu tamit ci seydina abdullah ibn salaam ci la wàcc muy aaya boobu nekk ci suuratul ali imran naan laysu sawaa aaya bi dane laysu sawaa min ahlil kitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati llaahi aanaa al-layli wa hum yasjuduun yu'minuuna billaahi wal yawmil aaxiri wa ya'muruuna bilma'ruufi wa yanhawna 'anil munkari wa yusaari'uuna fil xayraat wa ulaa'ika mina saalihiin mu ne laysuu sawaa ñoom de yemuñu mooy ñan waa ahlul kitaab ndax am na ci ñoom kat ummatun nam mbooloo moo xamante ne nii ñoo xamante ne ni qaayimatun aji taxaw lañu ñoom rekk ci seen bopp formé nañu communauté boo xam ne kem bu dee kenn la comme lam waxoon nga xam ne modèle yu mag a mag a mag qaaymatun boo xam ne dañuy taxaw ñoom mbooloo moomu yatluuna di jàng aayaatillaahi aayaay suñu boroom yi ana allayli biir guddi gi durant guddi gi wahum te ñoom yasjuduuna ñu ngay sujoot di ko jàng di naafila yuuminuuna ñoom de dañoo gëm billaahi ci buur yàlla wal yawmil aaxiri dañoo gëm bés bu mujj ba waa ya'muruuna te ñuy digle bil maaruufi ju njekki wa yanhawna di tere anil munkari ci ñoom bu téef ci nga xam ne baaxul wa yusaari'uuna yi njëkkante fil xayraati ci yu baax yi wa ulaa'ika te ñooñu min as-saalihiina bokk nañ ci ñu baax ñi loolu eh, imaam ibn jarir mu ko solo jële ko ci seydna abdullah ibn eh, abbas ñu ne loolu ci moom la wàcc muy Euh, Abdullah ibn Salaam même bu dee ne euh, boroom mufassiruuna yi loolu wax naa la ne mooy li gën siiw waaye euh, am na nag luñ jële ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi sanadin hasanin këne laysu sawaa'an min ahlil kitaabi ummatun qaa'ima moom Abdullah ibn Mas'ud mu ne laa yastawi ahlul kitaabi wa ummatu Muhammad alayhi salaatu wassalaam que ne lool aay bi li muy wax mooy ne waa ahlul kitaab ak ñi nga xam ne mooy xeetu seydinaa rasulillah yemuñu loolu moo tax imaam alxaafid ibn kathir rahimahullah mu ne xadiis bu yi nag am na lu koy dëgëral euh, loo xam ne imaam ahmad moo ko soloo euh, mu jële ko ci seydinaa abdullah ibn mas'ud mooy bi nga xamante ne ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yéex woon gée benn bés mu génn fekk nit ñi di xaar toog julli woon timis di toog di xaar gée gée bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéex a ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ama innahu laysa min ahli hadhihi al ahadun yadhkuru llaha hadhihi saa ghayrukum fa nazalat qaala fa nazalat hadhihi al aya laysu sawaa min ahlil kitaab bi ba aaya bi jeex kon mu ne bi ñu toogee di xaar noonu gée yonent bi aleyhi salaatu yéex a ñëw mu ñëw ne leen xan yëgu leen këne amaa innahu këne amul ci boroom diine yi mooy ñeneen ñi waa ahlul kitaab amul kenn koo xamante ne mu ngi toog ba heure bi di tudd yàlla heure bii nii ngeen ko julli ndax du ko yéexe woon ba gee bi d'habitude ba mu ko doon mu gën koo yéexe ba pare nee na si moom Abdullah ibn Mas'ud ci la aaya bi wàcc li biñ wax lay suu sawa a loolu euh, muy loo xamante ne nii kon am nañu ne ci moom Seydina Abdullah ibn Salaam ci la wàcc moom nag Seydina Abdullah ibn Salaam radiyallahu anhu euh, mas na gént génn gént goo xam ne bu bokk ci man xabaam yi ci yi nga xam ne ay jalooreem la ah, comme ni nga xamante ne nii mu ne ah, noonu la ko ay taabi'i lu mat ñaar ci yi daldi solo jële ci moom muy abdullah ibn salaam radiyallahu taala wa ardaahu anna bi mu ne kenn ki di Qays ibn Ubaad rahimahullahu taala mu ne kuntu fi masjidil Madina mu ne dama mas nekk moom Qays ibn Ubaad mu ne dama nekk dama mas a nekk ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kii taalib bi mooy taba jamonoy saxaaba yi radiyallahu taala anhu nee na fa jaa rajulun bi wajhin bi min xushu' nee na am benn waay dugg si xar kanam bi nag boo ko xoolee jeexitalu toroxlul yàlla allahu akbar booy xool xar kanam gi xam ne kii ku jeex la ci yàlla ku toroxlul boroomam la allahu akbar nee na fa xaalal xaw bu gaay fa ñi newoon ci biir jàkka ji ne hada min ahlil janna ne kii ngeen gis nii ci waa àjjana la bokk fa salla rak'atayni fa awjaza fiihima mu julli góor googu ñëw julli ñaari rakk daldi koy mooy gàttal ko guddalu ko yemal ko gaaw julli ñaari ràkka yoo xam ne yu mag la te yu guddul nee fa la après fa la maa ba pare mu génn mu ne bu mu génnee ittabantuhu hatta daxala manzila ma daal di koy topp man Qays ibn Ubad rahimahullah ba mu dugg këram fa daxaltu ma ma ànd ma dugg moom ànd ak moom fa xaddathu nee na mag commencé di ko di waxtaan ak moom fa lamma sta'nasa mooy di waxtaan ak moom di jàmmasanteeg moom nee na bi mu demee nag ba mu leer ko ne commencé nañu am familiarité suñu biir ci waxtaan wi commencé nañ ku nekk commencé di miin sa moroom ci biir wax comme mooy xam nga koy duur a gis commencé jàmmasanteeg moom gis mu ubbi la xar kanamam moom kii nga commencé di sujet boo ngeen xaw a wax rek mu dugg ci mu jaar ji la kii kii nee na nag après xultu ma ne ko moom li ko tax a jóg du loolu mooy dangay assuré wu ne est ce que kii pare na ngir ma wax ak moom ci li ma bëgg waxam déet nee na fa la sa xultu ma ne ko innahum qaalu lamma daxalta al masjida kada wa kada ma ne ko mbooloo mi newoon ci jàkka ji de sànq bi nga duggisee ci jàkka ji lii wëg lii lañu wax mooy nettali ko ne nee nañ yow mii ci waa àjjana lañ bokk qaala seydna abdullah ibn salaam ne leen subhaanallah ne ko subhaanallah maa yanbaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam wa sa uhaddithuka inni ra'aytu ru'ya fa qasastuha ala an-nabi mu ne subhaanallah mooy comme liñ naan subhaanallah rek bu la mbir jëlee kaw bu la benn mbir jaaxale deñal yàlla bàkk yàlla soril ko yépp taq-taq yi ko so ñi xamul dara di kii mooy waxu yéeme la xaw ngir taajub la subhaanallah ñoom nan lañ mën a waxool maa yanbaghi warul li ahadin warul kenn an yaqula muy wax maa laa ya'lam loo xam ne xamu ko nit daal buy wax dafa war a wax lu mu xam amul kenn warul ci kenn muy wax loo xam ne xamu mu ne ko nag wasa ko dinaa la nettali nag inni mu ne Qays ibn Ubad dinaa la nettali warul nag nit muy wax lu mu xamu ne man damaa gis ni ñu prudent woon salaf yi wuteeg ñun ñun nga xam ne moom ñun jàpp nañ ne moom ajjana moom moom ñu nga fa fii mu ne suñu dund gi rek ñu ngi àjjana ñun kay àjjana ñu fa teree dugg xoolal kii Abdullah ibn Salam mais fekk xeexu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp li nga xam ne moom la liggéey ci l'islam bi boroom xam-xam bi mu doonoon ak lépp li ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seedeel ne ko yaw ci waa àjjana nga malgré loolu bien après loolu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina kii ñëw ñuy wax loolu mu ne ko nag dinaa la nettali wa sa uhaddithu inni ra'aytu ru'ya mu ne man damaa gis ak gént damaa gént la la bëgg a wax arab ra'aytu ru'ya mooy damaa gént wolof damaa gént rek lay wax fa qasastuha ala nabi ma ñëw nettali gént gi yonent mi alayhi ndox wasalaam ndax yonent mi dafa mas a bëgg saxaaba yi radiyallahu anhum di ko nettali seeni gént moo tax bu ñu masoon a julli fajar yu ci bari fi ñu jullee woon dañuy toog yonent bi alayhi salaatu wassalaam di leen laaj naan leen ana kan moo gént ci bii kan moo gént ci yéen ñu koy nettali seeni gént muy firi gént yi léeg-léeg buñ amul moom moom mu nettali ne man gént naa lii wëg lii bu ñu xamul lan lay tekki ñu ne ko maada awwaltahu ya rasulallah ana lan nga firé sa gént googu te gisoon nañ ko ci bi ñuy gis Seydina Eh, ibn alxataab di seydna omar ibn alxataab radiallahu taala anhu ci géntam yooyu ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam géntal nee na man damaa gént ma ñëw nettali ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ma ne ko ra'aytuka anni fi rawdatin xadra wasatuhaa amuudun xadiid amuudu xadiidin wala wastu wasat mooy wasat wasatuhaa mu ne yonent bi alayhi salaam bu mu ñëwee di nettal yonent bi alayhi salaatu salaam gént gi mu ne ko man de damaa gént comme si dama nekkoon ci benn rawda xadra benn jardin benn tool bu verte ci diggu tool bi nag am na fa benn poto poto boo xam ne benn poto boo xamante ne nii en fer la nee na ah asfaluhu fil ard moom mu ngi sampu mooy poto bi mu ngi sampu ci suuf si mooy suuf si dalaa bëgg a wax asfaluhu fil ard mooy dafa il est bien ci suuf dalaa bëgg a wax da ci dugg bu baax mooy dëgër na du loo xamante ne ni da ñëw rek simpi mu dem déedéet loolu la la bëgg wax moo tax mu ne asfaluhu li nekk ci suuf moom mu ngi Euh, mu ngi nekk ci suuf daal di imp dugg ci biir suuf wa alaahu fi sama li nga xamante ne nag mooy kaw gi ci kawam loolu moom mu nga ca kaw a kaw a kaw a kaw a kaw a kaw léegi mu ne fii alaahu ca kaw nag njomboxtal la njomboxtalu poto boobu nekk en fer mu ne ca kaw urwatun dafa am benn buum benn buum moo fa nekk mooy xablul mooy al urwatul wusqa al urwa mooy buum corde faqiila lii nee ci biir gént gi ñu ne ma us'ud ali yéegal ci kaw poto bi nee na fa sa'adtu hatta axadtu bil urwa nee na ma yéeg ba fekk ba àgg fa nga xam ne fala kii bi nekk nu mu tudd buum bi corde bi ma jàppu ci faqiila nee na ñu ne ma istamsik bil urwa moyal bu baax téel bu baax ci corde bi nee na fastayqadtu ma yeewu wa innaha la fi yadi bi ma yeewoo buum gi ma gis ko ci sama loxo allahu akbar nee na fa lamma asbaxtu bi nga xamante ne ci laa génn lii mooy riwaay bii dinaa la wax riwaay bii yépp xam nga bii wax na la mais riwaaye beneen bi mooy bi nga xamante ne nii moo gën a leeral lii nee na ma yeewu gis affaire bi corde bi ci sama loxo nee na ma bi ma xëyee ma dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa ataytu rasulallah ma daal di koy nettali sama gént ak li ma gis nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy firil gént gi ne ko amma rawda kanta jardin boobu nga gisoon mu ne ko fa rawdatul islam mooy jardin wul islam waaw akbar islam jardin la moo tax du ay gaa yi jàpp ni mbir yi ay fardeau bu diis la julleek wóor wóor di jardin la mu ne ko amma rawda jardin boobu nga gis fa rawdatul islam mooy jardin wul islam waaw wa amal amuudu kanta poto boobu nga gis jën woowu nga gis jën nga gis jën ci wolof du jën wi fayeen yi xam rek ak gaa yi njuufeen yi ngomeen yi ñooyu rek la mooy sàkket li koy téye poto yi nekk ci quatre coins loolu ay jën lañ leen di woowu mu ne wa amal amuudu kanta jën wi muy poto bi fa amuudul islam mooy potop l'islam waaw mooy keno bi voilà keno li nga xam ne mooy téye mbir fa amudul islam mooy kenok l'islam wa amal urwa kanta buum bi corde bi nga gis fa hiya al urwatul wuthqa mooy buum bu dëgër boobu nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ci suuratul baqara ne ku ci téye faqati faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisaama laha waaw akbar képp ku ci jàpp muy l'islam bi alxuraan bi yonent bi ku ci téye faqat dëgg-dëgg istamsaka mooy na jey na bil urwatil wusqa ci buum gu dëgër gi këcc lam fi saamalaha buum boo xam ne doo ko téye mel ni njoowaan boo yéeg mu ñu sànni la ba ci biir garab ga ba ci biir xob ya mu ne tëpp dagg déedéet bii moom du sa dagg mooy ci rek ba pare mu ne ko anta islaami hatta tamut ne ko yow ibn salaam ante yow alal islaam ci kaw lislaam ci biir lislaam ngay ne hatta tamuut ba kera ngay akbar te suñu boroom ne waxoon na wala illaa wa antum muslimun man daal li ma sant mooy ngellawaay yéen sama jaam yi bu fi kenn dee lu bi ngay mu fekk nga wommatu jëm ci man wommatul yàlla suñu borom yonent bi alayhi salaatu salaam seedeel ko ne ko yow moom ñooñu bokk nga ci ala al islaami tamut allahu akbar yow ci lislaam ngay ba kera ngay faatu génn àddina qaala Qays ibn Ubaad wa huwa Abdullah ibn Salaam après la ma ne moom kooku noonu mooy Abdullah ibn Salaam xadiis boobu imaam al Buxaari daal dina koy solo na ko noon imaam muslim ibn al ak imaam Ahmad rahmatullahi ala al-jamii li ma la waxoon sànq ne la li nga xam ne nag moo koy leeral euh, yenn parti ci xadiis bi nii nga xamante ne nii mooy xadiis bi ñu gis nii euh, mooy li nga xamante ne moom la Hammad ibn Zayd rahmatullah alayhi daal di jële ci Aasim ibn Bahdala rahmatullah alayhi mu jële ci al-Musayyab ibn Rafi' kii mën nga ko wax al-Musayyab kullu musayyabin fa bil fathi siwa la imaam as-Suyuti wax bépp musayyab fa fil fa bil fathi musayyab ngay wax ba mu des kan Sa'id ibn al-Musayyib di taabi'i bu mag boobu ndax moom da ko doon bañ moo tax musayyib yépp musayyab yépp bil fath musayyab ngay wax kanta euh, moom euh, euh, imam Sa'id ibn al-Musayyib ngay wax ibn Hazn wala ibn Hazn radiyallahu ta'ala anil jami' anil Musayyab ibn Rafi' mu jële ci anil Musayyab ibn Rafi' mu jële ci al-Musayyib ibn Rafi' an Kharasha ibn al-Hurr Xarasat ibn al bii ci taabi'i la bokkoon mu ne moo ñu leeralal bële mu ne qadimtul Madina fa jalastu ila shiyakh fil masjid neen dama ñëw Madina moom dëkku fa woon ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam mu ne bi ma ñëwee ma ñëw fekk ci biir jàkkaa Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay shuyuux ay shuyuux ay cheikh yu toog ci côté ci biir mosquée bi nee na ma ñëw toog ci ñoom ndax xalaqatu zikri yi fa la doon am nit ñi dañ fa doon toog yatadaarasuun wa yataraajauna ma indahum min di waxtaan di fàttaliwante di def muraaja di jàngalante di yéwénalante di dimbali wante ci li nga xam ne moom lañ am ci xam-xam nee na ma ñëw toog ci ñoom nee na bi ma toogee fa jaa shaykhun yatawakka'u ala asan lahu bi ma toogee rek jekki benn góor aksi bi muy ñëw mu ngi tempat mu ngi dox ndànk yor benn yat di ci sukkootoo mooy di ci appuyer ci yat bi ngir mën a dox di dox dox bu la bu bu bu bu yéex yor bant bi di ci sukkootoo di ci jàppandiku di ñëw nee na fa qaala rajulun hada rajulun min ahli aljanna nee am ci ñi ma toogaloon foofu ñi ma ñëwoon fekk leen fa cheikh yooyu nee kenn ci ñoom ne kii de góor gi di ñëw góor la goo xam ne ci waa ajjana la bokkoon fa qaama mu ne fa qaama xalfa saariyatin mu ñëw taxaw bi mu ñëwee mu taxaw ci ginnaaw benn poto waaw akbar fa salla rak'atayn mu julli ñaari rak'a gis nga lii xam nga yii doon nañu wax yu mel nii gaa yi nga xam ne moo tax sitra sutra sutra fi loolu dafa am wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne farata la mooy waajib la dafa war képp kuy julli mu am loo xam ne da koy teg ci kanamam ba nit ñi buñ ñëwee duñu dagg julleem di jaar ci kanamam mais mën nañoo jaar ci ginnaaw lool ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee woon na ki nga xam ne law ya'lamul maar bu dee ki ki nga xam ne mooy jaar na bayna yadayil musalli kiy fekk nit di julli muy jaar ci kanamam bu xamoon de kononte kon doon na xaar ñeent ñeenti fan ñeenti heure ñeenti yool loolu nag kenn xamul mu ne bu xamoon dina xaar ta waxoon noom alayhi salaatu wassalaam ne kenn buy julli am ku ñëw nar a ci kanamam faj faaw na nga ko bu mu jaar sa kanam bu bañee fa qaatilu xeexal ak moom mooy puus ko bu baax bu bañee di fa mu ne xeexal moom ndax kooku shaytaane la tekkiwul ne moom mooy iblis mi ñu xam ak mais mooy ku rébellé wala contre njàngaleem alayhi salaatu wassalaam voilà mu ne kooku kon moo tax gis nga salaf yi buñ masoon moom mu ne fa qaama xalfa saariya mu ñëw da ngay gis ci jàkka yi nit ñëw di julli foo xam ne kenn du mën a jàll ci kanamam te ñépp lay lay lay lay baare mais dimbali sa bopp dimbali nit ñi sa bopp julli surtout bu dee sax dafa fees ñu waaw mais am na demal ba foo xam ne wala côté benn mur nga julli foofu xam ne sa kanam di nga mën a may nit ñi jàll bu ko defee nga am baynal nga dajale baynal na yooyu loolu la. nga mën a dajale ñaar yu baax bàyyil sa place place sa mbokk yi ñëw nee nga julli doxal sunna ci kanamu li nga xam ne mooy sutra kon mu ñëw taxaw am na ñoo xam na ñoom dañuy ñëw ci poto wan poto bi ginnaaw ba pare euh, mu wan wan ko ginnaaw de di julli ñoom te fi ñuy julli dara lañ fi tegul nit ñi ñëw di jaar ci kanamam. Allahu akbar mu ne kon mu ñëw taxaw xalfa saariyatin ci ginnaaw benn poto fa salla rak'atayn mu ñëwal di julli ñaari rakk fa qumtu ilayhi nee na man Xarashat ibn al-Hurr rahimahullah nee na ah comme que dégg naa gaa yi wax ci moom loolu nee na mu ñëw ci moom ah, fa qumtu ilayhi fa qultu za'ama haa'ulaa'i annaka min ahli al-janna nee na ma ne ko ah bi mu sëlmalee ma ngoy xool ba mu sëlmal ah ma ñëw ci moom ne ko euh, euh, ne ko gis nga ñële gaa ulaay gis nga ñee toog nee nañu zaama nee nañu yow ci waa àjjana nga bokk fa qaala Abdullah ibn Salaam wuyu ko kële moom dafa ànd dafa bàyyi ba mu dem kii moom ci biir jàkk ji la ko waaye la ko xarasat ibnu wuteeg Qays ibnu Ubaad xarasa ibnu al moom ci saase dafa bàyyi ba mu mu ñëw fekk ko fi toog ci biir jàkk ji ne ko ñee nee nañ ci waa àjjana nga bokk euh, nee na mu ne moom Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu aljannatu lillah àjjana moom yàllaa ko moom yudxiluha man yasha mooy dugal nag biir àjjanaam ku ko soob ne ko nag inni man ra'aytu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam dama gént benn gént mu ne ra'aytu damaa gis sama bopp ka anna rajulan ataani ci biir gént gi comme si ci biir rêve yi comme si dafa am kenn ku ma dikkal fa mu ne ma intaliq ne ma demal demal continuer doxal nee fa salaka bi fi manhajin azim mu daal di dugg man ci benn yoon wu màgg te benn boulevard bu rëy mu ne ma doxal mu dugg man jaar ak man ci yoon wu rëy bu gudd bu rëy rëy rëy te màgg mu ne fa bay naa ana am si kanta bi nga xam ne dama bi may dox mu ne in arada lii urida lii tariqun an shimali nee na bi may dox ci yoon wu màgg bu bu bu rëy boobu jekk rek am benn yoon comme yaa ngi benn bifurcation ci yoon bi boo xam ne buy yàgg ci sama wàllu càmmoñ nee na fa aradtu an aslukaha ma dem ba koy jël dem nar jàdd sama càmmoñ jël yoon boobu fa qaala kooku ñëw dikkal ma ne ma innaka lasta min ahliha waa ji ne ma déedéet yow yow doo kuy jaar ci yoon wi bokkoo ci ñoom summa nee na ginnaaw bi may dox ba ci kanam après uridat li tariqun an yamini ci sàll euh, nu mu euh, euh, wu rëy woowu xàll wi xàll wu rëy woowu nee fa aratu fa ñu daal di may gaaral am benn yoon boo xam ne dama ñuy doxaat ma gis benn yoon bu nekk an yamini yi sama nejoor fa salaktuha ma daal di koy dugg dugg yoon woowu wàcc yoon wu mag wi dugg ci yoon woowu hatta intahaytu jabalin zalaq nee may dox di dox ba àgg ci benn montagne boo xam ne bu sinueuse la mooy montagne la non kii boo xam ne ku ci teg sa tànk tarxis dafa retax nee na fa axada bi yi waa jooju daal di jël sama loxo jàpp sama loxo faraxala bii muy dox ak man di yéeg ak man montagne bi malgré montagne bi ni mu retaxe te nekk glissant sol bi c'est glissant montagne bi ci kaw noonu lépp comme verre nee ndax day day day tarxiis nee na nag waa ji yéeg man fa ida ala ana ala zarwati yéeg man ba ma àgg ci njomboxtal ba ci sumum bi falam ata xaarra walam ata masak nee bi ma fa nekkee nag euh, mooy saxuma fa te awma fu ma jàpp xam nga loo xam ne day tarxiis mu ne wa ida ci noonu rekk ci saa si amudun min hadidin ma daal di gis benn euh, poto boo xam ne ci ci weñ la fii alaahu ci kawam urwatun min zahabin dafa am benn buum boo xam ne corde bi en or la fa axada bi yadi waa ji jël sama loxo faraxaba bi yéegaat ak man xatta axadtu euh, poto boobu xatta axadtu bil urwa ba ni may jële buum boobu nekk en fa qaala lii mu ne ma nag istamsik bil urwa téyeel bu baax buum gii da gis ne gis nga riwaaye bi amaana moom bee benn la amaana moom biñ ci sànk moo taxoon ma ne woon li gën dëgër mooy ne insha allah benn la ndax da gis ne bële dane damaa nekk ci benn tool benn bërëb boo xam ne raw na montagne bi man nekk yoon bi fi mu ko yóbbu noonu la mel mu gis benn poto bii dafa gën a dugg ci détails yi que ne la ci bi mu yéegee ci montagne mu gis benn poto mu jël gis fa buum mu téye ko nee na mu ne ma kon téyeel mooyal bu baax ci buum gi nee na ma daal di ci ñooy fa qasastuha ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma ñëw nettali ko yonent bi alayhi salatu wasalaam fa qaala yonent bi alayhi salatu ne ma ra'ayta xayran gis nga lu baax li nga gis lu baax la mooy gis nga nit bu ñëwee di la wax gént surtout nga xam ne bu baax la xam nga day day day gaaw bëgg yàkkam xam lu muy tekki bu dee xam nga ne lu baax la gaaw ko wax loo xam ne day dalal xelam ci lu gaaw dalal fitam dalal xelam ra'ayta xayran gis nga lu baax mu xam ne nag kon léegi sama gént bi kon li ci des lépp alhamdulilah yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko amal manhajul azim ne ko gis nga yoon wu rëy woowu fal mahshaw mooy fi nga xamante ni mooy fi ñuy fange ni fi ñuy pange nit ñi fi yàllay dajalee nit ñi ne ko wa amma tariqu allati aradat an shimalika fa tariqu ahli naar gis nga yoon woow ñu ga ñu la gaaral uridat lañ la gaaral ci sa càmmoñ mooy yoon waa safara walastata yow ibna salaam nekkoo min ahlihaa ci waa safara mu ne ko wa amma allati an yamini kantaa yoon wi nga gisoon sa ndejoor te nga dugg fa fa tariqu ahli aljanna mooy yoon waa aljana mu ne ko wa amal jabalu zalaq fa manzilu shuhada mu ne kanta montagne bu rattax boobu mooy wàccuwaayu shuhada yi mu ne ko wa amal urwatu kanta buum gi fa urwatul islaam mooy buumug lislaam fastamsik biha hatta tamut ne ko jàpp ci mooy ci ba ni nga xam ne ci ngay génn àddina mu ne moom euh, xarashat ibn al-hur wa huwa ta kooku góor googu abdullah ibn salaam mooy abdullah ibn salaam loolu xadiis boobu bu la euh, ibn maaja raximahullah daal dina koy solo euh, raxmatullahi aley ah noonu kon gis nañ ni yii yépp ay xadiis la yuy wane ay jaloorem moom seydina abdullah ibn salaam moom nag dafa bokkoon comme ni ñu ko gise woon ci ñi ëpp xam-xam ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ni noonu la ko seydina muaaz ibn jabalin radiyallahu taala wa ardaahu daldi solo seydina muaaz ibn jabal radiyallahu taala anhu keroog bi nga xamante ne nii ci lay waaj génn àddina ci xadis boo xam ne bu saxiix la imaam ibn at-tirmidhi di abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata radi rahmatullah alayhi ak ñeneen daal dinañ koy solo imaam at-tirmidhi mu ne rahimahullah xaddatanaa qutayba mu ne nettali nañu Qutayba di Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani rahmatullah alayhi nekkoon taalibe ci imaamuna Maalik nekkoon sëriñu ñoom Seydina Muslim ibn al-Hajjaj ak ñoom imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ak ñoom Seydina at-Tirmidhi mu ne moom moo ñu nettali qaala moom imaam Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani ne xaddatanaa nettali nañu allaytu di imaam allaytu bnu saad bu misra imaamu ahli misra raxmatullaahi alayhi an muaawiyata bnu saalixin mu jële ci seydina muaawiyata bnu saalix an rabiicata bnu yaziidin mu jële yaziida mu jële ci abd rabiica ibnu yaziid an abi idrisin alxawlaani aa'idullaahi alxawlaani di abu idris alxawlaani raxmatullaahi alayhi an yazid ibn amira mu jële ci yazid ibn amira qaala mu ne lamma xadara mucaad ibn jabalin almawtu qiila lahu yaa aba abdirraxmaani awsinaa mu ne moom yazid ibn amira raximahullah mu ne lamma xadara ba nga xamante ne ca la agse jote almawtu faatu Mu'adh ibn Jabal Seydina Mu'adh ibn Jabal ba mu nekkee ci lalu jin dernier instant wam pour génn àddina moom Yazid ibn Amira mu ne qiila lahu dañu ne Seydina Mu'adh yaa Aba Abdurrahmaan awsinaa ne ko yow Aba Abdurrahmaan di Seydina loolu moo nekkoon dax kantalu Seydina Mu'adh ibn Jabal Euh, radiyallahu taala anhu fekkoon mu nga woon Sham ca peste boobu ca la génnoon àddina ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anil jamii bi muy génn àddina waaye génn àddina taalibe mi ne ko ah aba Abdurrahman yow di bàyyi Abdurrahman moo doon dàkkantalam awsina waay waay dénk ñu defal ñu benn dénkaane boo xam ne duñu ko fàtte mukk qaala seydna Mu'aaz radiyallahu anhu ne ajlisuunii toogloo leen ma yëkkati leen ma ma toog fa qaala biñ ko toogloowe mu ne inna al ilma wal imaana makaanahuma ne leen gis ngeen inna al ilma xam-xam ndax yonent ma lay saatu saat li mu wax ci seydna Mu'aaz dafa rëy ne moom mooy a'la wa a'lamukum bil xalaali wal xaraam Mu'aaz ibn Jabal ne saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ki leen gën a xam mooy fiq rek li nga xam ne mooy alxalaalu wal xaraam li xaraam alxalaal li dagan ak lu xaraam mooy Seydina Muaz mooy mooy kii téye drapeau waa borom waa xam-xam yawmal qiyaama allahu akbar Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne inna al ilma xam-xam wal imaan ak ngëm yàlla makaanahuma ñu nga seen bërëb de toxuwuñu demuñu mu ñu ngi fi manittaarahuma wajadahuma mu ne képp koo xamante ne sàkku nga leen ñoom ñaar muy xam-xam ak ngëm yàlla di nga leen trouver allahu akbar day la law manittaarahuma xam nga keroog gis nañ bi ñuy gis allahu akbar bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam Euh, naan Ziyaad ibn Labid bi ñuy def tarjuma euh, ne ko bi muy wax doon waxtaan ba naan am na naan loolu mu ngi xew bés bi nga xam ne jamono ji nga xam ne dañuy xam-xam day réer yaxtalusul ilm day nëbbatu mu naan ko ndax loolu dina nëbbatu ci riwaaye Seydina imaam Ibn Maaja rahimahullah tam jaaroon ci kan Euh, Abu Bakr Abi Shayba rahmatullah alayhi mu ne euh, xam-xam day nëbbatu jamono jooju mooy bu xam-xam di demee zahabul ayn moo tax euh, moom da ko def ci bunt imaam Ibn Maaja rahimahullah ci bunt bi nga xam ne xam-xam ci lay demee mu ne léegi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne ko mais naka la xam-xam yu dene te dañ koy jàngale suñu doom ñun dañ koy jàng après di ko jàngal suñu doom yi suñu doom yi di ko jàngal seen doom yi ba yawmal qiyaama mu ne ko sakilat ka ummuka yaa ya sakilat ka ummuka ziyaadu yow yaa cim rek yow ziyaad yow man foo woon naa ne bokk nga ci ñu xam-xam ci Madina ndax juif yi ak yahuud yi du ñu jàngi seen téere yi te jëfewuñ ci dara mais jamono ji mooy jamono yi nga xamante ne ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko seedeel alxayriya ak yiiw ne xayrul quruni qarni thumma alladhi yali thumma alladhi yali ne siècle bi gën ci siècle yi mooy sama siècle bi ma dund man aleyhi salaatu wasalaam topp bi ci tegu topp bi ci tegu Seydina Mu'aaz mu ngi génn àddina ci xilaafa Seydina Umar ibn al ci Ta'un wa Amwaas fële ca Sham radiyallahu taala an saxaabati xayril bashari radiyallahu alayhi salaatu wassalaam mu ne kon kon loolu mooy newuñ woon jamono jooju te ñun même ñun ñi àgguñu jamono jooju mais nag signe yu mel noonu mu ngi am comme ni ñu ko fa waxoon bi ñuy def tarjuma Ziyaad ibn Labiid radiyallahu anhu Seyna Muaaz ne kon xam-xam ak ngëm yàlla ñu ngi seen place fa man taarahuma ku leen sàkku wajadahuma di nga leen trouver problème bi kay mooy ana est-ce qu'il y a des yoo xam ne pare nañu engagé wu ngir def li xam-xam laaj ndax xam-xam dafa laaj sacrifice si sacrifice la laaj bu mag a mag a mag koo xam ne moom fu xumb du fa jóge doo xam dara démissionnel demal toog bul am ambition nekk sax taalibe parce que da ngay perte temps mu ngi mel ni yow yàgg ki nga xam ne dafa bëgg weer wu dee di am 2000 euros comme ni ko usine PSAB Peugeot Citroën di amee yow nga ne loolu laa bëgg am mais fenn laa fa liggéey ñu proposer la embauche nga ne damoo fenn fii sama néeg bii laay fanaan di jeer di veillé def lu ma neex te bu weer deewee dinaa am 2000 euros yaa kookoo demal toog peine perdue kon moo tax fa manit taaxahuma wax ji yépp foofu la ne ñun moom dañu ko jaralutul ndax jaraluñu raw film jaraluñu ñaw raw xumbal jaraluñu raw dara benn sacrifice duñu ko def te foog ah wa xurbatun waaw dafa laaj tumuranke laaj yulli sa dayo coono wa talqiinu ustaazin ak yooyu yépp nga xam ne lu ñu xam la kon mu ne xam-xam ak gëm yàlla ñu ngi seen place de ku leen sàkk wajadahuma waat di nga leen trouver nee na moom Yazid ibn Amira Seydina euh, Mu'aaz radiyallahu anhu bi ñu ko toogloowee lii la wax ba pare yaqulu zalika thalatha marrat di ko wax di ko répéter di ko répéter ñetti yoon mu ne nag tegal leen ci comme que dañ koo laaj mu dénk leen Allahu akbar ne waltamisul ilma inda akbar mu ne wax na leen ne xam mu ngi fi ba léegi de man Seydina Muaz génn àddina xoolal rek xoolal record non lii la mooy boroom xam-xam fag foo man di toll xoolal seede boobu ko yonent mi alayhi salaatu moo leen gën a xam alxalaal wal xaraam ne bi muy génn àddina ci man la yem jeex na déedéet dane mu nga bërëbam ak ngëm yàlla ku leen sàkku ko am ba pare ne leen wal tamisu xam-xam seet leen ko al ilma xam-xam inda arbaa waaw akbar ni'mal wasiya wasiyatu Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ay waay eskay way eskay bileb lan bileb ndénkaane muy ndénkaane Seydina Mu'adh ibn Jabal Allahu akbar xam-xam la dénkaane Allahu akbar mu ne leen wal tamisu làmbatu leen al-ilma seet leen xam-xam wër leen ko ut leen ko inda arba'ati rahtin ci ñeent ñi amaana la ndax nekk boroom xam-xam amaana la mooy yow ak kóolute la bu yëre yàlla teg sa loxo amoo droit trahir loolu ni ngay nekke di dund am ku ñëw di laaj loo xam ne xamoo ko nga ne ko ah question bi ma laaj xaw ko doon nga ma laaj ma lay tontu mais tey na xaw ma ko loolu amaana la demal ci diw incha allah di nga fa trouver fo réponse bi loolu amaana la te ku ragal yàlla rek a koy mën a wax waaw moo tax it nga am ñoo xam ne danga leen a war a tegtal ñu nekk ci dëkk yow nga nekk feneen am xam-xam xam ñi nga xam ne ci dëkk boobu ña fa am xam-xam diw di la laaj ku foofu bëgg jàng bëgg gëstu ne la damaa bëgg nga tegtal ma ci ay nit ñoo xam ne mën naa fa jànge sama xam-xamu diine ngir yàlla jaamoo ci yàlla nga tegtal leen ci keneen par complaisance koo xam ne mérité wu ko ndax mooy sa waay ndax nit ñi moom lañ naan sëriñ ak yooyu nga def ko kooku xat xaana wa rasula kooku wor na yàlla wor na yonent bi aleyhi salatu wassalaam amul complaisance xam-xam sans complaisance amul complaisance amul raayalante ginnaaw bu fi woo kenn naan boroom xam-xam la tamatu ko ndax da réeral nit ñi moo tax mu ne kon sàkku xam-xam ci ñeent mu ne ki njëkk gi inda Uwaymir Abi Darda ku njëkk ki mooy Uwaymir di tur mooy tam Seydina Abu Darda radiyallahu ta'ala mu ne wa inda Salman kooku mooy ku njëkk kon ut leen xam-xam ci Seydina Abu Darda moom it Sham la ne woon wa inda Salman al-Farisi jël ko ci Salman Salman ibnul islaam di doomi lislaam abul islaamu laa abali siwaahu ida ftaxaru bi qaysin aw tamimi mu ne kon ut leen xam-xam sàkku leen xam-xam ci salmaan alfarisi radiallahu taala anhu di salmaan bokkoon ci kojug faris kookoy ñaareel bu mu ne leen kon wal tamisul ilma sàkku leen xam-xam ba léegi ci ñetteel inda Abdullah ibn Mas'ud di ibn Ummi Abdin radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ne sàkku leen xam-xam ñetteel bi mooy Abdullah ibn Mas'ud man araada an yaqra'a al-Qur'aana ghaddan tariyan kamaa nazal wala kamaa nuzil falyaqra'hu bi qiraa'ati ibn ummi abdin loolu la alayhi salaatu wa salaam waxoon képp koo xam ne da ngaa bëgg ko ni ñu ko gisoon bi ñuy def tarjuma képp koo xam ne bëgg ngaa jàng alxuraan comme ni ñu ko wàccee jàng ko ci jële ko ci njànginu Abdullah ibn Mas'ud wallahi moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib wala Seydina Umar ibn al xool ko ne waa ji Abdullah kii daal dafa nekk koo xam ne ak kees la goo xam ne muuli enil man dañ koo feesal remplir ko bam rem ba xam-xam kon mu ne jële leen ko ci abu darda uwaymir abi darda salmaanul farisi abdullah ibn mas'ud falee mu ne waa inda abdillah ibn salaam alladi kaana yahuudiyan fa aslam mu ne jële leen ñeenteel bi jële leen xam-xam ci abdullah ibn salaam di doomi salaam alladi mi nga xam ne kaana dafa nekkoon yahudiyan juif la woon fa aslama mu tuub comme ni ñu ko gise woon allahu akbar kaana habran min habrihim bal kaana a'lamuhum kama qaalu wa shahidu amaama rasulil radi alayhi salatu wassalam comme ñu ko waxe woon boroom xam bi mu ne kon jëli leen ko ñeenteel bi muy abdullah ibn salaam mi nga xam ne juif la mu daal di tuub fa inni xoolal ñépp tudd na leen mais deful précision bi mais kan la ko defal seydna abdullah ibn salaam mu ne fa inni ndax man muaad ibn jabal radiyallahu anhu sami'tu ma dégg man ci sama nopp bii man sama nopp yi man seydna muaad radiyallahu anhu rasulallah dégg naa ndaw yàlla li alayhi salaatu wasalaam yaqulu naan innahu moom abdullah ibn salaam ashiru ashratin fil janna mooy dixième ci dix personnes yuy dugg àjjana mooy seen dixième waaw akbar loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne loolu mën na tekki ci yiñ ci wax que ne mbooloo ci boroom xam-xamu yahuud yi nga xam ne ñooy dugg àjjana moom ci dix ñooñu mooy ci ñooñu la bokk radiyallahu taala anhu mu ne kon Seydina Muaz ne am na yeneen yoo xam ne day pour nga ma leen guddal ñu bàyyi noonu innahu kantuka moom Abdullah ibn Salam dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam naan mooy dixième asharatin ci dix ñoo xam ne fil janna ñoo xam ne biir àjjana xadis boobu xadis bu wér la moom nag Abdullah ibn Salam radiyallahu taala anhu ngir jeexal radiyallahu taala anhu wa arda moom moo solo xadiis boo xam ne musalsal boo xam ne ndax musalsal yi li ci àgg ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bariwul te wér bii nag moom Abdullah ibn Salaam moo solo bi nga xam ne bu wér la ci euh, comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam ad-Daarimi daal di solo mu ne moom axbarana Muhammad ibn Kasiir mu jële ci Muhammad ibn Kasiir an al-Awzaa'i mu jële ci imaam al-Awzaa'i Abdurrahmaan al-Awzaa'i di faqiihu Shaam rahmatullah alayhi an Yahya ibn Abi Kasiir mu jële ci yaxya ibn abi kathir an abi salama yaxya ibn abi kathir rahimahullah jële ci abi salama ibn abdirahman radiyallahu taala anhuma an abdillahi ibn salaamin mu jële ci abdullah ibn salaam qaala mu ne abdullah ibn salaam ne qa'adna nafarun min ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fatadhakarna faqulnaa law na'lamu ayyul a'maali ahabbu ila allah la amilnaa fa anzala allah sabbaha lillahi ma fi samaawaati wa ma fi al-ardi wa huwa al-'aziizu al-hakiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu lima taquluuna maa laa taf'aluun kabura maqtan 'inda allahi an taquluu maa laa taf'aluun ba aaya ba jeex ba ni saar ba jeexe mu ne xatta xatamaha ba ni nga xamante ne nii noonu la ko euh, euh, moom tëje moom alayhi salaatu wassalaam lan la wax moom Seydina Abdullah ibn Salaam dane dañoo mas a toog benn mbooloo ci ñun benn mbooloo ci mbooloom saxaaba yi radiyallahu taala anhum di saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy fàttali wante seen biir nee na ñu waxante suñ biir wax ne ñun de bu ñu xamoon jëf ji gënal yàlla kononte kon dinañu ko jëf nee na bi ñu waxee lool ci bi alayhi salaatu wassalaam daldi euh, nee na fa anzalallahu buur yàlla di wàcce suuratu sabbaha sabbaha lillah di suuratu saf mu ne sabbaha sàbbaal na lillaahi ñeel buur yàlla maa fi samaawaati li nekk ci asamaan yépp wa maa fil ardi ak li nekk ci suuf si wa huwa ta buur yàlla al aziizu mooy ki noot ci nguuram al xakiimu mooy ki xereñ yaa ayyuhal ladiina aamanu ee ñi nga xam ne yéen a gëm li ma ana lan moo tax taxuloo na ngeen di wax maa laa taf'aluuna loo xamante ne nii du ngeen ko def nee na xattaa xatamahaa ba ni nga xamante ne nii ci lay tëje mooy jeexal saar bi muy suuratu saf yonent bi alayhi salaatu salaam jàng ko dëkku qaala sayyidina abdullah ibn salaam mu ne fa qara'aha alayna rasulullah xatamaha yonent bi alayhi salaatu salaam noonu lañu suuratu saf bi mu wàccee da ko jàng deux jàngal leen ko ba ni mu jeexe lépp tari ko seen kanam ñooñ ñooñu doon wax loolu ba mu jeex ba tëj ko ba mu jeex qaala abu salama sayyidina abu salama ibn abdurrahman ne fa qara'aha alayna abdullah ibn salaam seydina abdullah ibn salaam bi mu ñu ko waxee moom it mu jàngal ñu suuratu safi ba mu jeex bi mu ñuy nettali xadiis bi qaala mu wax yaxya yaxya ibn abi kathir mu ne fa qara'aha mu jàng ko alaynaa ci ñun abu salama abu salama di sama sëriñ bi mu ñu koy jàngal mu taril ñu saar bi suuratu safi ba mu jeex ah fa qara'aha alaynaa yaxya ki nga xamante ne nii Euh, mooy kon Yaxya euh, moom ne moom it jàngal ko al Awzaa'i fa qara'a alaynaa al yi mooy beneen Yaxya bi mu ne moom moo ñu nekkoon càllale bi ñu waxoon sànk mu ne imaam al yi daal di leen koy jàngal ba niñ ko tëje ainsi de suite noonu la continuer Muhammad ibn Kathir tamit wax ne moom it mu daal di koy jàngal imaam ad-Daarimi euh, imaam Muhammad ibn Kathir ne imaam al yi daal di leen koy jàngal ba ni nga xam ne noonu la ko tëje boo kii tamit imaam ad-Daarimi ne moom tamit noonu la ko ki nga xamante ne nii mooy sëriñam boobu di Muhammad ibn Kathir daal di leen koy jàngal ba ni ko tëje muy dem di dem di dem loolu mooy musalsal bokk na ci ndax musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama am banil fata kadaaka qad xaddasanihi qaa'ima aw ba'da an xaddasani taa'ad aw ba'da man xaddasani tabassama loolu mooy musalsal musalsaloon mooy lii nii ñu def mooy musalsal bi ndax al musalsal daa am al musalsal bil wasfi al musalsal bil qawli dafa am loo xam ne ci état mooy xadiis boo xam ne dañ naan yonent mi alayhi salaatu wa salaam wala fa mu yem comme al musalsal bil awwaliya boobu nga xam ne àggul ba ci yonent bi alayhi salaatu waaye dañ naan ba fa mu kii dañ naan waaye comme yonent bi alayhi salaatu man dama naan sama sëriñ ba ma nee talee xadiis bi dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu doon wax xadiis bi par exemple dafa taxawoon man koo ki ko jële ci moom ne bi mu koy jàngal ay taalibeem saxaaba bi moom it taxaw mooy geste taxaw bi moom la ñuy répéter ba ni mu àggee ci ñun loolu musalsal la bil ci wàllu jëf mooy ci wàllu état mooy daa fekkoon ñu taxaw am boo xam ne wax la comme fii mooy dañuy xadiis bi ku ci nekk dangay ngay tari suuratul saf fi ba mu jeex lool mooy musalsalun maa was fii loo xam ne dafa ñëw ci melo ataa la dikke mislu comme ana wallahi am baanil al fata comme euh, loo xam ne nga ne ama wallahi am baanil fata mu gaay di ko répété kazaaka na ko noonu xat xaddasa loolu mooy ci wax mooy musalsal xawliya boo xam ne ci wàllu wax la kom bii am boo xam ne bil fi'li moom lañ waxoon ci taxaw bi mooy aw euh, wala waa bi mu lay kii xaddasanihi bi may nettali xadis bi qa'iman dafa taxaw aw wala boo baada an xaddasanii naa bi ma nettalee jàngal ma xadis bi jàngal ma ko tabassama comme ñu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa xadis bi muuñ saxaaba bi di ko jàngalee taalibeem wax ko ba pare muuñ taalibe bi di ko jàngal seen taalibe wax ko ba pare muuñ ainsi de suite loolu mooy musalsal loolu bii nag bokk na ci yi nga xamante ne nii yu ci wér la imaam ad-Daarimi mooy ki nga xamante ne nii moom moom moo ko solo comme ni nga xamante ne noonu la imaam al-Hafiz ibn Hajar ne lii nii euh, que bokk na ci musalsal yi nga xamante ne ñooy yi nga xam ne ñooy wér ndax bari na ci yoo xam ne du mucc ci am problème kon euh, pour jeexal nag moom imaam Abdullah ibn Salam radiyallahu taala anhu kon noonu la ne woon doon dund di jàngale njàngalem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi téye ci urwatul wusqa boobu mu ne ko moom ngay téye ba ni ngay génne àddina noonu la ci ngoye ba ni nga xam ne noonu la génne àddina fekke woon na nag demoon na moom fekk na ci ñi nga xam ne jamonoy Seydina Ali ibn Abi Taalib fekke woon na xeexu Nahrawand foo fële ca nga xam ne fa la Seydina Ali doon dumaa xawaarij ja nga xam ne yonent bi saatu salaatu wasalaam moo ci digge woon pay gu duun képp koo xam ne moo leen faagaagal ndax yàq gi nga xam ne moom lañuy yàq bu ñu ñëwee moom mii fekke woon na ko di Seydina Abdullah ibn Salaam radiyallahu taala anhu wa ardah ba moo tax même seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu bés bi muy génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam di dem kuufa di dem foofu dane ko woon abdullah ibn salaam dane woon seydna ali ibn abi taalib ne ah yow abdullah ibn salaam dafa tere woon seydna ali ne ko bul dem ne ko bul dem iraq ne ko ilzam min bara rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne ko saxal ci minbaru yonent bi alayhi salaatu wa salaam yemal fii Medina gi bu ko génn bu ko génn ndax kat fa in taraktahu la tara boo ko bàyyee boo fi jógee dem xamal ne minbaru yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog nga koy mujjee gis mooy dootoo fi ñëwati mooy pour annoncer ne ko boo fa demee Iraq googu dañ lay faat boo fay dem ñu lay faat kon nag desal fii tabaña dem moo tax euh, seydna ali ibn abi taalib ne innahu rajulun saalihun minna daldi ne euh, ah moom de abdullah ibn salaam dafa nekk nit koo xam ne ku baax la bokk ci ñun moo tax mu may laay biir nii ne ma moom naan ma bul dem ndax boo demee min baru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dootoo ko gis moom nag insha allah noonu la newe woon moom seydna abdullah ibn salaam ba ni muy génnee àddina ci l'an 43 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi génn àddina madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon kooku mooy ibn salaam di abdullah ibn salaam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa